gisoon nañu li mujj woon gis mooy li jëmoon ci yàppu mbëtt bi nga xam ne nee dama ànd ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam këram ñu dugg ci sama tànta di sëru yaayam di ummul mu'miniin maymuunata bintil bintal xaaris alhilaaliya radiyallahu taala anha nee na ñu fekk fa yàpp boo xam ne sëru yaay Maymuna di sëru sama yaay manit Xaalid ibn al-Walid bi dëkkoon Najd moo ko yónni woon sayyidatu Maymuna muy kado radiyallahu taala anil jamii bi mu ko yónnee nag ñu waajalal ko togg gi defar ko ba teg ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñëw bi mu xamee ne yàpp mbëtt la lekku ci mu ne ko nda lii dafa axaraamu yaa rasuulallah sallallahu alayhi wasallam mu ne ko ndax lii dafa xaraam yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne ko laa ndax lii nii bokkul ci li nga xam ne moom lañuy lekk sama fa ma jóge looloo tax ma seexlu ko waaye daganu kii xaraamul nee na ma lekk ci yonent bi aleyhi salaatu may lekk mu may xool te ma foofu lañu yemoon ci tarjama Seyyidina Xaalid ibn al-Walid kon foofu noonu lañu yemoon tey ñu war a continuer ba léegi ci tarjama Seyyidina Xaalid ibn al-Walid radiyallahu anhu Seyyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu day nettali comme ni ko imaam at-Tirmidhi abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahmatullah alayhi daldi net daldi soloowe ci jaami'u Tirmidhi mu jëla ko ci seydna abu hurayra radiyallahu anhu mu ne nazalna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa manzila fa jacala annaasu yamurruuna fa yaquulu rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam man haadaa fa aquulu fulaanun xatta marra xaalid ila axiri alxadiis seydna abu hurayra radiyallahu anhu mu ne dañoo mas a wàcc benn bërëb léegi fa jacala annaasu yamurruun nit ñi di romb ñooy di romb comme nam defoon fatxu makka yonent bi aleyhi salaatu salaam ba mu ñëwee ba dafa taxaw nit ñi armée yi di romb waaw armée jullit ñi par délégation di romb ku romb mu ne ñii ñan la ñu ne ko ñoom diw ku romb ñu ne ko waa waa ñoom diwa ngoog waa xasraja ngoog ñeneen mbooloo romb ñooñ ñan la waa awsa ngoog waaye ñooñ romb ñooñ mooy muhaajiruuna ainsi de suite wala ñu ne ñoom diwa ngoog di ñëw lu mel noonu la Seydina Abu Hurayra xaw ma nag ndax même bërëb boobu la woon wala déet mooy lu mel noon doon na ko def foofule nee na nit ñiy romb ku romb rek mu ne ma kii kat kii romb kan la ma ne ko funaan kii de diw la nee na xatta marra Xaalid ba ni nga xam ne la seydinaa Xaalid ibnul Waliid radiyallahu anhu di rombe mu ne man hada mu ne ma yow Abu Hurayra kii kan la lool mooy c'est sûr que li ab armée la woon boo xam ne mu dajjajum bi silah ku nekk ci ñoom danga nga armé jusqu'aux dents nga xam ne dangay muur sa bopp ba duñ la xàmme ku romb mu ne kii kan la nee na man hada wala moom fi mu tooge woon wala rek mu nekk moom alayhi salaatu wasalaam fi mu nee woon du leen di séen mais du leen gis bu baax mu ne man hada nee na ma ne ko Xaalid ibnul Walid kii de Xaalid la di doomu ku ñuy wax al-Walid mu ne ni'ma abdullahi hada sayfun min suyufillah yonent mi alayhi salaatu salaam bi nee na bi ma ne ko man Abu Hurayra kii de Xaalid ibnul Walid la mu ne ni'ma askay ni'ma aka baax waay Abdullahi biléb jaamu bi yàlla muy Xaalid ibnul Walid haadaa kii sayfun jaasi la min suyuufillaahi ci li nga xam ne mooy ci jaasi yi suñu boroom yi subhaanahu wa te sanad boobu imaam al-Haafiz ibn nee na sanadu imaam at-Tirmidhi bi mu solowee nii rijaaluhu thiqaat góor ña nekk ca càllale ba ñoom ñépp ñooy ñi nga xamante ni ñu dëgër lañu waaw niñ ko gise woon moo tax moom dañ koy wax sayfullah boo déggee ci saxaaba yi radiyallahu kuñ naan sayfullahi almasluul wala sayfullah tout court mooy aba suleymaana xaalid ibn al walid radiyallahu taala anhu wa moom nag gisoon nañu ay tanaawu geeram ak yim participer moo tax alayhi salaatu na ko ci Ukaydir Dooma Ukaydir Dooma benn kilifa la woon bu mag ci kilifaay kuffaar yi waaye bokkuloon ci waa Quraysh yonent bi alayhi salaatu wassalaam yónni ca Ukaydir Dooma mu daldi koy jàpp mu dem armée bi mu àndal ñu ñu jàpp ko indil ko aleyhi salaatu wassalaam bi mu demee mu daldi ñoŋal deretam daldi euh, def ay accord ak moom ngir muy joxe li nga xam ne mooy aljizya waaw moom Ukaydir Ukaydiru Duuma xadiis boobu noonu imaamu Abu Daawud as-Sijistaani soloo na ko ak imaam al-Bayhaqi ci yoonu imaam Ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi moom eh, eh, eh, Seydina Xaalid ibn al-Walid keroog bi nga xam ne alayhi salaatu wassalaam ci xajjatul wadaa ci la watoon li nga xam ne mooy karaw gi bopp bi ndax comme niñ ko gisoon bi ñuy gis umra mooy dafa am loo xam ne at-tahallul ni nga xam ne moom ngay génne ci ak gi walla ci umra gi dafa am ñaar tahallul boo xam ne bu ndaw la ak boo xam ne bu mag la bu ndaw bi nag boo ko xasee def mooy boo demee Mina bu dee tabaski la ci bésu tabaski ji ci bésu tabaski ji euh, ba def jamaraat yi ndax boo xëyee jóge Mina boo jógee fële Muzdalifa voilà Muzdalifa yow ba al-Mash'arul Haram ainsi de suite montagne boobu ba ñëw fi nga xam ne fa ngay sànne jamaraat nga sànni li nga xamante ne mooy jamaraat yi après boo demee Mina euh, sànni jara jamaratul aqaba après boo defee nga nga nga rendi nga wàññi sa karaw bu dee daa am loo fay rendi nga rendi ko loolu am na loolu mooy lu sughra bu ndaw bi mooy ne yenn yu bari yiñ la doon tere yiñ la doon tere yépp day teggeeku ba mu des sëy moom moo dul teggeeku loolu il faut boo boo tawaafee ba pare ba def loolu lépp loolu nag ci la loolu loolu li teggee ko complètement léegi yow li lay dese mooy nga delluwaat Mina ngir ay ayyaamu tashriq muy ñetti fan yi nga xamante ni ñoo yi mujj yi nga xamante ne nii ñoom la aji aj gi di paase fële ci Mina walla deux jours rek waaw ndax wa man ta'ajjala képp koo xam ne dafa gaawe ci ñaari fan moom it lim def falaa isma alayhi kooku deful bàkkaar waaye nag ku fa toog ba deuxième jour bi moom ba timis ga dugg mooy yow fokk nga xaar fa ba ñetteelu ay ayaamu tashriqi ba mu jeex nga di pare après li ngay def mooy nga dem def li nga xam ne mooy tawaaful wadaa'i nga dem def tawaaf bi nga xam ne moom ngay mujjee def acte bi ngay njëkket mujjee def foofale ci alxaram nga di koy def boo paree nga jël say déebaa déeb say bagage nga jël sa avion wala nga jël sa mbaam wala nga jël sa ximaar sa kii boog sa sa sa naaga wala nga jël sa voiture wala nga jël sa train après nga daal di ñibbi fa nga xam ne fa nga bàyyee koo keroog nag xajatul wadaa yonent mi alayhi salaatu salaam ba muy watu foofu la ca dafa digal biñ ko watee ba pare dafa jël karaw benn partie bi mu ngi ko joxoon Seydina waa kër abu euh, seyna abu talha al ansaari beneen partie bi mu ne nañ ko séddale jullit nañ ko séddale jullit ñi karaw yooyu nag karaw yooyu seydina xaalid ibnu walid radiallahu taala anhu moom amoon na ci karaw gam ci amoon da ko doon def fi nga xam ne mooy ci kaala gi nga xam ne moom la doon sol ak li nga xam ne mirfar kaalaam gi nga xam ne ci la doon teg Meghfar ke buy xare ji mooy casque bi ci kawam noonu fa defoon li nga xamante ne nii mooy karaw googu la ah, waaye nag lu mu fonkoon la moom Seydina Xaalid ibnul Walid ah, moom nag Seydina Xaalid radiyallahu <laughs> xare yi da ci newoon a newa newa ne moo tax yaram bi daanaka yaram bi doonoo woon ba fu ne amoon na fa ab jam-jam daanaka boo tegee sa loxo sa empan doo ko ubbi bu baax amul looy teg partie bu mel noonu ci yaram bi lu dul li nga fekk dóor loo xam ne cicatrice jaasi yuñ ko dóor walla li nga xamante ne mooy xeej bu ñu ko jam wala boo xam ne dañ ko ko yónnee moom Seydina Xaalid ibnul Walid bi nga xam ne nag ci la alayhi salaatu wassalaam génn àddina comme ni ñu ko xame gaa yu bari dañ ne ñun nekkatuñu fi lii ñii ne ñoom dañuy génn ci diine ji mooy xurubu ridda yooyu wala ñenn ñi ne ñun daal ci ponk lislaam yi dafa am loo xamante ne ñun dootuñu ko joxeeti dootuñu ko joxeeti ndax ñun d'accorduñu ci dootuñu ci dootuñu ko joxeeti ndax ñun d'accord ñu ci loolu comme zakat ñu ne woon ñun dootuñu joxe zakat ak ñi nga xam ne ay kaddaab yu feeñ comme ñoom mu musaylimatul kaddaab nga xamante ne dañoo ñëw di wootewu ne ñoom ay yonent la xam nga mu musaylimaal kaddaab ñëwoon na sax ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam naan ko ni ñuy def dañuy partager mbir yi dangay nekk yonent ba pare boo bëggee ma gëm la boo fi jógee nag man maa lay doon man maa yor mbir yi wala boog yow nga yor ville man ma yor li nga xam ne mooy village yi yow nga nekk yonentu yonentu ville man ma nekk yonentu village yi xam nga waxi caaxaan yooyu xoolal ma lool rek nekk fële di ay kiiwam naan ay aayal al fiilu fiil wa ma adraka mal fiil yëfi caaxaanam yooyu mu doon wax kàccoor yu maje noonu yu bari daldi feeñ ñii nekkoon ci diine ji ne ñoom sax génn nañ ci léegi ndax kat ñuy amal ñun yonent mi alayhi salaatu salaam lañ amaloon mbir léegi nag comme que nag jóge na fi nag ñun moom newuñu fi saay di kii wag say Abu Bakar waaye Abu Bakrin lan ah Abu Bakrun rajulun min du lenn laa wax benn góor kese la comme ci góoru arab yi léegi ñun daal ki ñu xam ne moom ma la yàlla yónni woon jóge na fi ñun daal saay nekkatuñu fi di sonal suñu bopp seydna abu bakr radiallahu anhu daal di takk xare yi ngir nag réparer loolu ndax bu amul benn armée bu fort benn njiit bu fort lislaam bi kon day tasaaroo kon nekk di woote lu la neex ñii di ci génn mu mel ni daal mu mel ni daal mbir mi daal moom lu waay neex def Seydina Siddiq radiyallahu anhu daal di dajale saxaaba yi radiyallahu anhu même Seydina Omar ibn al àndul woon ci par exemple ñi nga xam ne dañu ne duñu joxe azaka mu xare ñoom waaye Seydina Siddiq dane képp koo xamante ne nii radiyallahu anhu doon na jox azaka di ko jox yonent bi alayhi salaatu waxuma la azaka bi rek mais buum nga ñuy takk buum nga ñuy takk nag ya wala gëléem yi ngir indi ko muy gëléemu zakat yi rek bu ma ko xañee rek dinaa xare moom mu daal di takk xare yi keroog nag jamono ki nga xamante ne moom la joxoon nag mu jiite mbir yi xare yi fële ca Yaman moo doon Seydina Xaalid ibnul Walid seydina xaalid ibnul walid radiyallahu taala anhu wa arda moo tax arsalahu siddiqu ila qitaali ahli ridda moom la yónni woon mu nekk le chef général le chef général le semga chef d'état-major des armées bam demee foofale ci la faagaagal ki nga xam ne mooy ñoom Musaylima ak ñamu àndal xare fa xare yu tar mook saxaaba yam àndaloon waaw ba mu paree foofu Yamaama foofu yépp yonent Seydina Abu daldi koy ne ko comme que raatale nga foofu mooy foofu léegi nooy na jàllal fa nga xamante ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy Faris mu dem fi nga xamante ne mooy Faris ñoom ñële ñoom tamit ñi nga xamante ne nii mooy waa Faris mu boole ci waa Faris après ba mu paree foofu mu ne ko jàllal ci waa Ruum mu jóge Ruum bi mu paree ci waa Faris mu ne ko demal ci romain muy bilaadu Sham moo tax bi nga xam ne ci la comme li Yaqub ibn Sufyan rahmatullah alayhi daal di solo mu ne ci loo xamante ne ci yoonu abil aswad la ko jële mu jële ko ci seydina Urwa mu ne lamma faraga Xaalidun min yamaamati amarahu abu bakrin bilmasiri ila shaam fa salaka ayna tamri fa sababnata aljuudi min duumati aljandali wa mada ila shaam fa hazama aduwa allah mu ne moom seydina urwa bi nga xam ne ci la xaalid seydina xaalid pare fi nga xam ne mooy yamaama bi nga xam ne ci la pare yamaama seydina abu bakar da koo digal mu daldi dox dem fi nga xam ne Sham pour ña armée nekk foofu mu dem jiite leen ndax xam-xam bu amoon ak expertise bu amoon ci wàllu xare mu jaar yoon wuñ naan Sayn Tamri mu jàpp doomu al-Juudi bokk ci waa Duumatul Jandal nee na mu dem Sham fa hazama aduwallah mu daldi boom ñi nga xam ne ñooy noonu yàlla yi foofal eh. Seydina Xaalid radiyallahu anhu eh. keroog ci xare yooyu daanaka fu la jaar kon niñ ko waxee léegi mooy yaman yaman yaman après Faris après Cham <laughs> après Cham Cham nag fa la fa la mujje woon fa la ne woon ah, ak waa am na tamit ñu romboon ci waa Banu Sulaym nga xamante ne nii ñoom lañ defoon ñoom dañoo bokkoon ci ñi nga xam ne dañoo génnoon ci lislaam bi yonent bi alayhi salaatu salaam génne ne ñoom léegi pare nañ ci comme ni ni gaa yi doon wax rek Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu daal di ko fa yónni nee na mu daldi dajale gaaye foofu daal di leen daal di leen taal léegi nag loolu nag metti woon yenn ci saxaaba yi ku mel ni Seydina Umar ibn al-Khattab mu daal wax ne ñëw Seydina Abu Bakar ne ko ndax dangay bàyyi xaalit ab nit muy muy muy mbugal nit ñi ci loo xam ne mbugalu yàlla la muy safara seyna abu bakar ne ko maa ngi wàcc yàlla du ma dugal duma roof jaasi joo xam ne buur yàlla moo ko bocc ci kaw noon yi ci naaw ba mu demee ci waa banu sulaym laata muy dem ci ma après la ne ko demal ci musaylima mu jàll ci ñi nga xamante ne mooy Musaylima al-Kazzaabu alayhi am na ñoo xamante ne ni par exemple Seydina Abu Qatada am na boo xam ne Seydina xaalit dañu song benn benn ay gaay waaye kii ne ko Seydina Abu Qatada ne ko eh, Xaalid ñii nii ay jullit lañ de mais gaa yi àndaloon ñu ëpp ci ñoom ak ñëpp dëkkoon foofale côté yooyu la ñu ne noonoo gaa yi duñuy jullit Seydina Xaalid ah daal dina ñii ñoo gin a xam ñu ñu dëkkal mm. daal di leen songu daal di leen rey ba reyaale ci Maalik ibn Nuwayra fekk effectivement ñoom ay jullit lañ woon mais moom <laughs> léegi Seydina Abu Qatada mer daal di dem wax ko ah, a ah, As-Siddiq radiyallahu ne ko man dootuma ànd armée bu Xaalid ne parce que man dama maa naan ñii ay julli lañ mu bàyyi fi sama wax daal di jàpp waxu ñi nga xam ne mooy arab yi nga xam ne mooy kaw-kaw yi nga xam ne ñoom lenn rekk leen mooy jël revanche la affaire revanche la parce que dañoo amoon ak problème ak waa ñoom waa waa tribu ñoom Maalik ibn Nuwayra ñu gis comme que xare yi ñu ngi ñaan léegi mooy mooy liy xew rek bu mooy mooy délation naan diw moo def alors que peut-être sax deful mooy nga amoon ay compte yoo war a rendre yoo war a rendre ak diw yoo xam ne yoreel nga ko wala mere nga ko bëgg ñu boom leen lu mel noonu am nga jaaral ci nag ne ñoom ñii sax comme bu doon France ñu ne gars yi temps nazi ya après guerre mondiale ñu ne waa ji ñoom ñii ay collaborateur lañu woon ñu doon collaborer ak nazi alors que demewul noonu waaye ngir ngir comme que ak noonoo daa doxoon seen biir sëy naa xaalis nag xamu ci woon lool moom mu jàpp ne comme que ñoom ñoo dëkk ak mu ñoom ñoo leen gën a xam kon buñ nee ñii duñuy ñuy jullit dañuy mbubb woon nii rek dañuy du ñuy jullit kon loolu mooy li am ndekete gaa yi ay jullit lañu woon nag ba mu jàppoon sax amoon ci kum jàppoon soxnaay kooku defoon ko jaam waaye bi Seydina Siddiq bi mu ñëwee dane ko noonoo bi ko affaire dikkale dana Xaalid delloowal kooku ñi nga ndaw soosu ndax ñoom ay jullit lañu teg ci mu laaj ñi nga xamante ne mooy ay mbokkam ba ñëwee di laaj mu jox leen li nga xam ne mooy diya moom Seydina Siddiq mooy jox leen li nga xam ne indemnité koo xam ne dafa faat nit mu jox ko ngir li nga xamante ne nii mooy Seydina ngir ibnu Nuwayra boobale mu daldi rey moom Seydina Xaalid ibnul Walid nag ah nee na doon na wax naan doon na wax naan moom li ko gën a neex mu ne ma min laylatin yuhda ilayya fiha arusun ana laha muhibbun ahabbu ilayya min laylatin shadidatil bard kathiratul jalili fi sariyatin usabbixu fiha al aduw ni nga xamante ne nii noonu la ko imaam imaam al daal di tudde ci Majma'u Zawaa'id ko jële ko ci Qays ibn Abi Haazim mu ne loolu imaam Abu Ya'la moo ko solo wa rijaaluhu rijaalu as-Sahiih moom imaam al-Haythami rahmatullahi alayhi mu ne xadiis bi moom góor ñi ci góori càllale yi ngay fekk ci saxiix bi la Seydina Xaalid ibn al-Walid mu ne guddi goo xamante ne nii ci lañ may indil sama ab siit boo xam ne sopp gu ma ko sopp loolu ku nekk natt ko ci sa bopp rek bés ba ngay doon céetal waaw ba nga doon céetal mu ne man guddi googu ñu may indil sama céet séet du loolu moo ma dàqal de du loolu moo ma dàqal guddi goo xam ne gu tar seddaay la waaw waaw atmosphère bi électrique ma nekk ci benn arme boo xam ne ñu ngi xaar fajar gi jot bañu ñu noon yi nee na man looloo ma dàqal séet buñ ma indil boo xam ne ni ma ko soppi jégg na dayo moom Seydina Xaalid ibn al Walid radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa waaw karaw yoo yële nag nga xam ne moom lañ ko moom la jëloon la amoon ci karawu alayhi salaatu wassalaam bi ci amoon defoon ko ci kaala gi ah keroog bi nga xamante ne nii ci la réer ci benn xare seydinaa Xaalid ibn al-Walid radiyallahu anhu dane woon na ko ñépp seet keroog Yarmuuk ghazwatu Yarmuuk fala affaire ba réere woon seydinaa Xaalid ibnul Walid ne utlubuha seetal leen ma sama kaala gi fum ne ñu seet seet seet kenn gisu ko waaye bañ ko gisee gis daal mu nekk benn kaala goo xam ne daal daanaka boo ko gisee apparence bi bariwul njariñ ñu ne ko wax yi mais bu doon tey notre général yow de sa kaala gi gis mujj nañ ko gis de waaye de mu ne leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa umra mooy keroog bi muy séddalee ci umratul kii la woon umra gi ñu gisoon euh, bi mu defee ci aj gi xam nga dafa aj umra mais booy umra loolu point la mooy booy umra boo xam ne dangay def tamattu xam nga dangay génn ci ci da ngay njëkk a eh, tamattu da ngay njëkk kii dangay ngay def umra ba pare ba génn ci umra ji après nga door a aj booy umra booy génn ci umra gi doo watu bu dee ndax boo watoo après booy aj doo mën a wàññi karaw moo tax da ngay wàññi booy aj après nga watu voilà mu ne keroog yonent mi aleyhi salaatu salaam bi nga xam ne ci la umra. daldi dagg karawam daldi watu daldi koy séddali nit ñi man dama cee amoon waaw ci côté bi nga xam ne mooy féete ci kanamu bopp bi ci côté boobu laa amoon ma def ko nag ci sama kaale ji mu ne duma fekke falam ashhad qitaalan wa hiya ma'i illa ruziqtu an-nasr masuma fekk benn xare boo xam ne kaala gi nga xam ne karawu alayhi salaatu wassalaam mu ngi ci lu dul borom bi dina ma dina ma lan dina ma wërsëgal li nga xam ne mooy ngañaay loolu imaam alxaakim an-Naysaburi rahmatullah alayhi solo imaam al-Haythami ko ci majma'u zawaa'id mu ne imaam at solo na ko ak imaam Abu Ya'la mu ne wa rijaaluhumaa rijaalu saxiix mu ne ñi nga xam ne ñooy góor ñu nekk ci càllale bi ñooy càllale bi ñooy ñi ngay fekk ci saxiix yi Allahu akbar mu ne wa Jaafar sami'a min jamaatin min as-saxaaba taabi'i bi jël affaire bi nag ci Seydina Xaalid mu ne kooku moom imaam al-Haythami moom dégg na ñu bari ci saxaaba yi jële na ci bari saxaaba yi man nag xaw ma ndax est-ce que jële na ci Seydina Xaalid ibn al-Walid wala déet loolu dese na maa leer waaye daal Eh, eh, eh, góor ñu góor ñu wër la naka noonu la imaam al-Busayri bokkul ak imaam al-Busayri ba la borom burda bi léegi ci imaam al-Busayri bi beneen la bind ci wàllu xam-xamu xadiis ak yooyu moom nee na imaam Abu Ya'la moo ko soloo bi sanadin saxiix ci sanad boo xamante ne nii bu wér la waaw kon Abu Sulaymaan Xaalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne xoolal lim doon wax Qays sayyidina Qays ibn Abi Haazim waxoon nañ la moom moo jële ci saxaab mooy taabi'i bu mag moom jamono yonent mi alayhi salaatu salaam mu ngi doon dund sauf que dafa ñëw fekk yonent mi alayhi salaatu salaam génn àddina Qays ibn Abi Haazim moo tax moom kii la nu mu tudd Muxadram la mooy muxadram la fekk ne jamono yonent bi alayhi salaatu salaam mais sauf que gisu ko mu ne dégg naa seydinaa Xaalid mana anil jihaadu kasiiran min minal min mu ne war a aytu utiya bi summin fa qaalu maa hada qaalu sum qaala bismillah wa sharibahu te ja ko dara mu man Qays ibn Abi Haazim dégg naa Seydina Xaalid ibn al-Walid radiyallahu anhu mu xare yi de jihaad xare yi jihaad ci yoonu yàlla xare ci toolu yàlla ci yoonu yàlla de moo ma lu ba ma doon ma alxuraan lu bari waaw laqad mana'ani kathiran min qiraa'ati alqur'aan aljihaadu fi sabilillah waaw mu ne jihaad de ji ma doon ne moo taxoon lu bari ci li nga xam ne mooy a jàng alxuraan doonu ma ko woon man Seydina Qays ibn Abi Haazim rahmatullah alayhi mu ne te gis naa Seydina Xaalid ñu andil ko benn Euh, euh, poson lañ ko ndil mu ne leen euh, mu ne lii lan la mooy dañ ko ndil benn kaas boo xam dañ ci def dara mu ne lii lan la ñu ko lii poson la de mu ne bismillah mu tudd buur yàlla wa sharibahu mu naan ko affaire bi faal mooy bi mu ko naanee wàññiwu ko dara <laughs> ah loolu nag loolu ci karaamaam yi la bokk te tamit loolu ak njàmbaar la mooy bon xam nga ne moo sama classe gi moom waay lii posal la nga ne bismillah naan waxal bismillah naan loolu moom ah man de àgguma foo xam ne pare naa ngir def ko saa bopp laa xam te yaakaar naa ne wéetuma ci waaw moo taxit xadis boobu noonu imaam imaam euh, kii kii la imaam al-Haythami nee imaam Abu Ya'la moo ko solo wa rijaaluhu rijaalu saxiix nee na góor ñu nekk ci càllale bi mooy góor ñi ngay fekk ci saxiix bi moo tax am na boo xamante ne ni eh, moom lii lañ ko ëndil gars yi dañ ko ëndil benn affaire benn ziqu xamrin ah mu nekk loo xamante ne nii ziq fii kulli arbaina ziqan ziqun ay ñëwee ci zakat dinañ gis yooyu insha allah ziq mooy loo xam ne genre njaq la boo xam ne dañ ciy def njaq jaar jaar ñi déggul wolof bu baax jaar siq jaar njaq boo xamante ne nii dañ ciy def eh, sàngara Euh, mu ne mu ne bismillah mu ne buur yàlla yàlla na nga soppi waa ji non waa ji dafa ñëw voilà da waa ji dafa ñëw euh, yor benn affaire mu ne ko mu laaj ko euh, yor benn jaar boo xam ne sàngara ji ne mu ne buur yàlla yàlla na nga def sàngara si nga def ko li nga xam ne mooy mooy vinaigre ñu xool bi ñu xoolee dafa ñaan rek mi ñu xoolee sàngara si ci saase mu soppeeku nekk li nga xam ne mooy mooy li nga xam ne mooy eh, eh, eh, vinaigre loolu nag wuute nag waxi caaxaan yi ngay dégg lii mooy dafa ñaan ne buur yàlla allahumma ja'alhu xallan mooy waa ji dafa ñëw indi yoraale benn jaar boo xam ne sàngaraa ci ne mu ne buur yàlla na jaaru sàngaraam bi yàlla na nga ko def li nga xam ne mooy mooy euh, vinaigre ñu xool mu nekk loolu bokkul ak waxi caaxaan yi nga xam ne moom la ñuy dégg naan sëriñ diw moom day jël sàngara si sotti ko kii te loolu neew ba pare di ko mooy day jël biteelu sàngara lay téye lay téye nii muy biteelu mu naan ne na nekk meew après di naan gars yi ne après mu nekk meew yow vérifié woo sax ndax meew la te même bu nekkoon mooy kooku day indi riiba ci ci ci nit ñi nit ñi di am li nga xamante ne nii mooy xaraat bu baaxul ci moom njort lu baaxul alors que meew a gën yomb moos biteelu sàngara dem ci baar bi jëndu fa biteelu sàngara ak ni mu seere soppi ko meew xam nga ne loolu jëndi meew ko gën a woyof te loolu sax day bokk ci yàq waaw jënd sàng lu cher ngir soppi ko loo xamante ne ni moo gën a néew ci xaalis kooku bu yàggee di def lool day bokk ci dugg ci ñi nga xam ne dootuñ ko bàyyi muy muy muy doxalaat yi xaalisam dañ koy mettre sous tutelle kooku ay bien moom parce koo xamante ne nii moom moom moom day day day perdre day kii day yàq yàqkat xam nga yàqkat yi dañ leen a war a mettre sous tutelle koo xamante ne nii comme jigéen koo xam ne lu mu am ndawtalee ko day liggéey at mi yépp bés bi nga xam ne ci lay maye doomam wala yooyu mu yàq ci lépp kooku xaalisam alalam ci yoonu l'islam dañ koy jël bu doon sariya la dañuy mettre alalam sous tutelle ndax kooku kooku dafa bokk ci ñi nga xam ne dañuy yàq te ñoo gérer xaalis voilà loolu moom lool ah <laughs> kon ñu bari la ñuy mettre sous tutelle fii ndawtalkat yeeg ak góor yàqkat yu mag yi nga xamante ne nii mënuñoo gérer dara ñooñu dañ leen a war a mettre sous tutelle seen alal voilà ay bari tam nag gaa yi mere la nag waaye mais lool la di lool la ndax alxuraan moo ne wala tattu sufahaa amwaalakum bu leen jox sufahaa xam nga saf rek waa ji dafa dof mooy koo xamante ne nii moom moom manul moom manul ak tabaadul manu ko man nañ dañ koy nax dañ gaaw a nax boo demee ci bu demee ci marché bi fii mu ne saay wala yor xaalisam day jël mën na jël 5000 euros jënde ko benn bal xam nga ku jël mille euros di ko jënde bal mos kooku kooku kooku après alalam dañ koo war a mettre sur le waaye tamit jël sa alal liggéey atum lëmb yàq ko ci benn ngont ba pare war a xëy nag commencé recommencer waat à zéro wala di yalwaan wala di ñaan fu nekk kooku ko war a meet suutucal moom it waa jooju voilà moo tax kon lii wuute na lii dafa ñaan ne buur yàlla sàngara si def ko te te euh, vinaigre te vinaigre ci sàngara lay jóge voilà comme yonent ma ñeex waaw te mooy li nga xam ne mooy euh, mooy vinaigre te vinaigre ci sàngara lay jóge moo tax euh, mooy bu dee dafa transformé wul boppam bu dee dafa transformé wu jóge ci sàngara nekk vinaigre boobaa day dagan voilà sof ko moo ndax nit mën na koo defal boppam di ko transformé jël sàngara si def par des procédés euh, euh, kii chimique wala industriel wala artisanal ba sàngara si mujj nekk li nga xam ne mooy vinaigre loolu la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi wuute ne est dina dagan bu boobaa ndax nit kee ko tasarruf da cee am mooy nit ki da ko moo ko def te comme que dañ ne woon bu ñu jege sàngara moom waru ko woon a mën a jege ba di ko transformer lool mooy wax ji foofu la wute bi nekk entre xanafiya yeeg shafi'i yeeg non xanafiya yi opposé wu ak ñi nga xam ne ñooy shafi'i yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhi nga xam ne xanafiya yi ak malikiya yi rahmatullah alayhi ñoom euh, euh, par exemple bu dee ne li ko transformer mooy mbir mi day baax mbir mi day baax ndax affaire bi ñoom li ñu xool mooy ne mbir mi affaire bi ci boppam est-ce que soppeeku na sàngara soo xam ne dañ koo teg ci naaj bi ndax bu dee Shafi'i yeeg Hanabila yi rahmatullah alayhim ñoom ci bon ci gàttal dañ naan la bu dee ne ndax surtout Hanabila yi nga jël ko teg ko ci naaj bi ñoom ndax différence boobu Shafi'i yi rahmatullah alayhim def naan bu ko nee ci naaj bi lañ ko teg loolu garaawu la ñoom dañ ne non non de toute façon mooy nit a ko def rek. moom mu def ci yeneeni produit ba mu nekk euh, vinaigre ñoo yem bu boobaa ñoom ci ñoom day xaram albatta voilà léegi nag ñeneen ñi ne non non non non Hanafiya yeeg Maliki rahmatullah alayhi ne non non ndax affaire bi lenn la mooy est-ce que bu dee ne dafa transformer boppam loolu ñépp a d'accord ne bu dee ne sàngara su dem di di trans transformer boppam ba nekk vinaigre loolu ñépp ne dafa dagan mais nag bu ko nit bu ci loxoy nit duggee loolu lay. xanafi shafi'i xanaabila yi ci bon ci gàttal que ne bi tasarruf que ne ñoom loolu dafa xaraam ñeneen ñi ne xaraamul ndax boo jëlee bi transformé boppam nga teg fee ak bi nga xam dañ koo transformé amul benn résultat bi benn la léegi nag man nañu ne nit ki li mu def jël ko di ko transformé di ko loolu mooy xam nga ne ma le sa sam da am yu mu tere ci sàngara ku koy jaay ku koy transporter ku koy naan ku koy yooyu yépp ba ci chaîne bi mooy côté boobu man nañ ko ŋàññe te tamit da ciy def loo xam ne mooy l'islam da koo tere mais bu xasee transformé wu loolu lay dagan te amaana loolu mooy li nga xam ne mooy li dina dëgër insha allah lii nag dafa ñaan ne bu yàlla yàlla na nga soppi sàngara si nga def ko li nga xamante ne mooy xal mooy li nga xamante ne ni mooy euh, euh, euh, mu daal di nekk moom seydina Xaalid ibn al-Walid Abu Suleymaan radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ah kon eh, eh, Shaam Shaam moom fa la newoon te kat Shaam bam fa newee xam nga Seydina Siddiq <laughs> mooy Abu Ubayda Seydina Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah radiyallahu moo jiite woon armée Sham yi mais comme que dañoo awoon di am difficulté bu mag euh, ngir ngir lan ngir mën a ubbi Sham Seydina Siddiq ne ne ne ne ko nuñ ko tudde sànk ne xaa Seydina Xaalid boo paree ci Musaylima raatale côté fële Euh, euh, Iraq euh, ak ña ca des pour Perse Perse demal ci Musaylima ba muy dem nag Seydina Siddiq dafa bind ne jële na kii nu mu tudd Seydina Abu Ubayda Seydina Abu Ubayda yi moo gën a Xaalid moo ko ëpp ngëneel fuuf Seydina Abu Ubayda ibn al-Jarrah bokk na ci ñi nga xamante ne ñooy saxaaba yi nga xam ne al asharatul mubashirin ñi gën a ñi gën a baax ci saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhu ñooñu noonu ci la bokkoon mais Seydina Siddiq dafa gis ne fii Seydina Xaalid moo fi war a ne ndax affaire xarel te moo ëpp moo ëpp xam-xam ci wàllu xare Seydina Abu Ubayda te Sham ñu ngi fay yàgg gaay di résister mu yónni Seydina Xaalid ibn al-Walid waaye ba ñu demee daal li mu dem xoolal rek xoolal Seydina Abu Ubayda ba ñëwee mu yëg ne Seydina Xaalid ñëw ñu kii mu yëg ne Seydina Siddiq mooy mooy jëlee na ko fi mooy ne démettre na ko lool la de ses fonctions léegi Xaalid ibn al-Walid moo lay jiite neewul non non man duma ko d'accord way man Abu Ubayda aminu hadhihi al-umma li yonent bi alayhi salaatu wax ne man maay maay maay ku wóoru umma bi amin bi moom ummaam alayhi salaatu ak man ni ma yàgge ci lislaam njëkk cee dugg Seydina Xaalid bu yàgg gin koo kii non yooyu yëpp waxu ko dafa nekk dafa mujj nekk benn mm. soldat yu mm. topp ci ginnaaw chef bu bees bi mm. ginnaaw bi nga xam ne moom moo jiite woon armée amul benn ñëkk-ñëkk xol amul benn ñëkk-ñëkk xol boo xam ne moom la amoon Seydina Xaalid daal di jiital eh? foofu daldi raatale gaa yi bi mu kiiwee nag affaire bi ñu gaal di gañe gaa yi ci lu gaaw voilà moo tax Seydina <laughs> eh, xoolal mbir yi ni muy demee rek <laughs> xoolal mbir yi mu demee. naa Xaalid daal di jiite foofu affaire yi nag ñu gañe ñu gañe Sham ñu gañe Sham naa Abu Ubayda kon mujj nekk benn soldat ci soldat yi ginnaaw ba mu nekkee le chef général des armées foofu Seydina Umar ibn al-Khattab moom radiyallahu bi nga xam ne ci la nekk xalifa xam nga sànq wax nañ la ne li Seydina Xaalid defoon da cee meroon bi bi mu dax bi mu kiiwee nit ñi taal am ñu mu taal te Seydina Xaalid da doon joxe mooy ku ku tabe woon la dëkk yi ubbi nii mooy alal ji da doon jox gaa yu bari lu bari la leen doon jox bam naan Seydina Siddiq radiyallahu anhu euh, bon yow euh, Seydina Siddiq waxal kii Xaalid ne ko bu defati dara lu dul euh, mu mu mu mu wax la mu ñëw yëgal la mooy laaj ci sa ndigal bu ko jox ay pouvoir plein ci yoonu waaw comme ni nga xam ne lool la ko imaamu Maalik daal di daal ci am ci Muwatta mu ne Seydina Omar ne Seydina Abu Bakr ne ko bindal Seydina Xaalid ibn al-Walid ne ko bu mu joxeeti lu toll bi shaat wala ba'iran illaa bi amri moom dégg naa ni mu tabee day joxe rek alal yi dëkk yi ñu ubbi day jël di jox gaa yi rek léegi nag yow nee ko bu mu bindati bu mu joxeeti lu toll ni benn gàtt wala benn naaga il lu dul sa ndigal yow Seydina Siddiq Seydina Abu Bakar bi mu bindee loolu radiyallahu anhu Seydina Xaalid d'accord ci ndax dafa jàpp ne moom mi nekk sur place moom mi nekk sur place ci terrain bi moom moo gën a xam affaire yi ñu dem comme que moom mi nekk ci terrain bi xam na lan mooy doxal mbir yi te tamit xam na nan lañuy séddalee li nga xam ne mooy màng meeg yooyu yooyu xam na ko léegi mën a Seydina Abu Bakar no man li may def soit mooy bu ma amul main libre mooy damay far bàyyi ndax bu boobaa du ma ko man mooy franchise tamit buñ lay joxub liggéey nga ne man lii laa man voilà ndax ba bari na fal yu ñuy falaate fii li tax du yàgg mooy gars yi franchise du ta am voilà mooy ne kenn du waxante dëgg yow yàkkamti nañu lu fal la nga toog te yu bari d'accord mais nga bàyyi noonu ca biir oh lu mu yàgg yàgg day day feeñaat mooy mooy seeni wuute seeni wuute day feeñ rek te bu feeñee te bu feeñee mooy ñu njekk ñu naan diw démissionné nag sëy naa Xaalid nag loolu la doon bañ mu ne ko man suwaa nag may bàyyi ma def li nga xam ne moom laa xam ak li may liggéey sinon man garaawul man jiite armée yi lool du sama problème ma bàyyi lépp nekk soldat petit soldat loolu garaawul ci man loolu mën naa ko léegi euh, bi nga xam ne Seyna Xaalid loolu la tontu radiyallahu anhu Seyna Omar ne kon ne Seyna Abu Bakar mais kon kon kon démettre ko say fonction non kon léegi comme que loolu la mooy kon da nga ko da koy dindi ci poste bi Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ne ne ne ne ne léegi bu ma ko fa jundee kan moo kan mooy jël place am Seydina Omar ne man man naa yor palaasam te bu ma fa nekkee du ma def dara lu dul dama lay demander sa ndigal d'abord mu ne ah Seydina Abu Bakar ne ko kon kon demal kon Omar demal Seydina Imaam Maalik nee na Seydina Zayd ibn Aslam mi ko nettali mbir mi muy sëriñam boobu nee na Seydina Omar mooy bi sanad boo xam ne mursal la mu ne Seydina Omar daal waajal ba yësal mooy gëlee moom ak yépp yi muy yor ngir daal di dem fa nga xam ne mooy Sham jiite foofu ba pare ngir dem am ay mbooloo ci saxaaba yi radiyallahu anhum gis Seydina Omar daal ñëw waajal mel ni kuy génn ñu dem Seydina Abu Bakar ne ko mais. Seydina Omar lan moo xew ba mu nar a génn Medina dem te yow nga soxla ko yow as-Siddiq da koo soxla ah te dégg naa ne da ngaa bëgg a euh, euh, démettre Xaalid de ses fonctions te moom Xaalid mi nga nar a démettre de ses mais moom doy na la lim la defal kook jarul nga koy lu tax nga koy nga koy nga koy nga koy nga koy démettre de ses fonctions alors que Xaalid li mu def lépp ci ubbi kii yi bàyyi ko fa. Omar mii da nga koo soxla ci Medina moom bu mu dem te xaalit nga bàyyi ko léegi Seydina Siddiq bi mu leen laajee ne lu may def ñu ne ko li ngay def danga naan Omar ngay nga Seydina Omar ngay wax mu toog fii Medina bu mu dem fenn nga dogg ci moom ne ko Omar doo finalement sax doo dem nga bind ci Xaalid bind Xaalid ibn Walid ne ko continuer sa liggéey ni nga ko xamee loolu la ko saxaaba yooyu ñëw wax moom ak Siddiq mu daal di def lool mu daal di des lool Seydina Umar ibn Xattaab bi nga xam ne ci la nekk xalifa moom mu gis ne noono Seydina Xaalid waru mën a jiite sax non seulement mooy moo tax da wax ne euh, euh, euh, kadabtu ala kadabtu Allah in kuntu amartu Aba Bakrin bi shay'in la af'alu fa kataba ila Xaalid mu bind Seydina Xaalid ngir mu daldi léegi mooy fonction yam yoroon mu bàyyi ko te daal di koy jox ki nga xam ne mooy Seydina Abu Ubayda ma mu wutu woon ndax Seydina Omar dane bi mu nekkee xalifa dane man de wax mooy wax naa loo xam ne di wax yàlla loo xam ne du dëgg bu dee ne dama ne bu dee ne damay doon digal Seydina Siddiq mu jële fi Xaalid man ma nekk xalifa bu pare bàyyi ko fi alors que lam doon def taxoon ma ne Seydina Abu Bakar na ko fa jële moom lool ci la ne ba léegi mu bind Seydina Xaalid ne ko moo tax am na beneen riwaay da ne ko da def li nga xam ne moom mooy doo def dara lu ñun ñu am ñoo ñoo la ciy jox ordre Seydina Xaalid loolu manu ma ko mu ne ko kon léegi kon mooy kon joxal lenge yi ki nga xam ne mooy Seydina Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah radiyallahu waaye xool Seydina euh, <laughs> Xaalid neewul ne bon mooy gis nga liñ naan xaw ma bi nga xam ne ci la noonu la demee bi bi mu yëgee affaire bi mu ne Seyna euh, Abu Ubayda radiyallahu tamit daal di yëg yo Seyna Omar da ko yónni wàll leer ne ko léegi yow yow yaay jiite foofu Sham léegi Xaalid ibn al-Walid radiyallahu anhu jiiteetu ko yow yaa koy jiite Seyna Xaalid ne ko yow axaqu bi yow yaa gine yelloo nga ci jiite armée bi ndax dégg naa yonent mi alayhi salaatu salaam ne yow abu ubayda aminu hadhihi al ne seyna abu ubayda mooy aminu xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam umana u yooyu nga xam ne fees dell ak kóolute yow yaay seet yow yaay bu loolu xeet bi seydna abu ubayda ne ko wa anta yaa xaalid sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquul Xaalid ibn al-Waliid min sayfun sayfun min suyuufillah voilà mu ko man dégg naa la dégg naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu naan Xaalid ibn al-Waliid eh, ci jaas yi nga xamante ne nii mooy yu borom bi subhaanahu wa taala nga gis ne amul coup d'état amul meroo moom mi jiite woon mujj nekk un simple mi parmi tant d'autres après nag bi nga xam ne ci la mooy euh, euh, direction générale bi Seydina Abu Ubayda moo ko doon jiite après mais par par par par gouvernorat ak yooyu da ko doon ak par région da ko doon ji mooy Sham foofu daa am ku fa doon jiite ko ñoo xam ne ñoom la naan yow yaay jiite fii comme ñoom Yazid bi nga xam ne euh, euh, euh, bu abu dooma abi Sufyan bi ak ki nga xam ne mooy Seydina Xaalid ibn al-Walid mujju na ko jox benn côté ne ko ngir mu daal di jiite côté boo bële waaye la direction général ki nga xamante ne nii mooy Seydina Xaalid ibn al-Walid radiyallahu anhu mooy ki nga xamante ni moom moo ko doon euh, jiite moom na Seydina Xaalid ibn al-Walid radiyallahu anhu euh, boroom xam-xam yi rahmatullah du ñu wuute ndax dafa am riwaay yu bari yenn ñi ne euh, Médina la génne àddina am yeneen yu ne non non pas Médina Sham la génne àddina yenn yi ne Médina yenn yi ne non non Sham loolu la léegi euh, euh, euh, booy riwaayu yu bari la ñenn yi ne kon kon kon Sham ci Médina la génn àddina te bokk na ci ci ci ci riwaayu yooyu di di wax ne mooy na bon damaa xamul ndax di leen fi répertorier moom dina ko jaram déet parce que dañoo bari ko wax euh. euh, ndax dañoo bari dañoo bari comme li nga xam ne euh, bon ku mel ni az-Zubayr ibn Bakkar rahmatullah alayhi daal na koy solo ñoom imaam boo demee ci imaam Ibn al-Mubarak Abdallah Ibn al-Mubarak al-Marwazi moom it daal dina koy solo ah, bari na euh, riwaay yu bari la léegi euh, ñu ne moom luy wane ne foofu Medina la fa la génn àddina ndax seydna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu euh, dafa dégg gaay bu keroog bi mu génnee àddina dafa ne waa kër Xaalid ak ñooñu mu ne leen euh, jigéen ñi di jooy mu ne leen nag jooy rek mooy dee leen jooy leen waaye bu leen yuuxu te bu leen def mooy li yonent mi alayhi salaam di di di tere li yonent bi alayhi salaatu salaam doon tere eh, di di di di dagg seen yére yeeg di mbéj seen bopp yeeg non loolu nag loolu noonu la ne woon maa alayhinna Seydina Omar ne an yuriqna min dumu'ihinna ma lam yakun naq'an aw laqlaqa mu ne warul ci ñoom du dara ci ñoom du bàkkaar ci ñoom ñu jooy waaw fekk nekkul li nga xamante ne nii ah, day nekk ay yuuxoo ki ay yaxaw ki ay dóor sa bopp ak loolu noonu déedéet te am na boo xam ne na ne sayd yaayu sayyidina ah, ah, Xaalid ibn walid ci boppam mooy wa jigéenu ñuy boof nu mu tudd waa Bani Mughira wa Bani Mughira mooy Xaalid ibn al-Walid ibn mughira dañoo ne woon ci kër Xaalid di jooy ci la leen Seydina Omar comme ni ko imaam al-Amash waxe daal di loon wax lool ne leen mën nañoo jooy waaye bu ñuy def li nga xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam doon tere eh, am na loolu benn la waaye incha li nga xam ne mooy li gën dëgër nag mooy faatuwul Medina voilà faatuwul Medina waaye Sham Hims la la faatoo fële ci Sham mooy fële génne àddina Sham loolu mooy yi nga xam ne mooy li gën a dëgër comme li nga xam ne loolu la euh, euh, euh, Seydina imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax nem yaayam keroog bi mu génnee àddina ci riwaay yi nga xam ne dañ naan ñu ne dafa génn keroog Euh, Seydina Omar bi ñuy denc Seydina Xaalid bi mu génnee àddina Madinatul Munawwara dégg yaayu Seydina Xaalid di jooy di def ay bayt di def ay bayt mu ne ko wax nga dëgg bu dee ngir lool la mooy bayt yi doon wax ne naa Xaalid ndax doon wax ne anta xayrun min alfi alfin min al mi ida ma kubbat wujuhur rijaali mu ne ko yaw fekk yaayam la wax riwaaya bi loolu la wax ne da doon jooy di wax ne Euh, anta xayrun min alfi alf yow Xaalid de fekk ñu koy ci Medina mu naan ko yaa gën yaay ji di lu baaba sughra radiyallahu anha naan ko yaa gën ay mili mil ci nit ñi bu ñu bu góor góoru xare yi góor jàmbaar yi daal de euh, naq seen seen seen seen xar kanam yi ci suuf bu ñu mënatul dara xamatul li ñuy def jàq yaa leen ciy génn yaa leen gën ñoom ñépp voilà kon Seydina Umar ibn al-Khattab nag ne ah waaw loolu de bu dee kuir lool la wax nu dëgg ci wàllu xare kii nag mooy kon lam leen tere woon bu leen sotti ay suuf ci seen bopp yeeg di yuuxoo loolu la leen tere woon ne loolu la ñuy tere waaye li gën a dëgër insha allah mooy ne faatuwul foofu faatuwul Medina déedéet déedéet moom Hims la génn àddina loolu mooy li gën dëgër mooy ne Hims te loolu moom la waa jumhuur wax waa jumhuur dañu ne Hims la génn àddina l'an 21 ci gàddaayi aleyhi salaatu wassalaam ci xilaafa seydna Umar ibn al-Khattab bi muy génn àddina comme ni seydna Abdul Mubaarak ibn al-Mubaarak daldi daldi daldi solo euh, mu ne seydna Xaalid ibn al-Walid dane laqad talabtul qatla madanna falam yuqaddar lii illa an amuta ala firaashi mu ne man de sàkku dee fu mooy fu xare naa fa xare bu daanako daanaka songu mooy ca avant avant tuub ak bi mu tuubee waaw xare naa yaakaar ne bu ma demee mooy boo ci ne nag ba ngay dem da jàpp ne boo mooy doo dëpp waaye mu ne waaye buur yàlla dogalul loolu ci man li mu dogal mooy maa ngi nii di faatu ci sama kaw lal waaw mu ne wa min amali shay'un arja indi ba'da la ilaha illa allah min laylatin bittuha wa ana mutatarris was samaa'u tahir tahulluni nantadiru subha hatta nughira ala al kuffar mu ne amul benn nag maa ngi ci sama lalu faatu tey moom xam naa du ma jóg mu ne sama sama jëf yi ma jëf de amul dara lu ma ci gën yaakaar lu ginnaaw shahaadatu an laa ilaha illa allah ginnaaw kalimatu tawxid ndax loolu dara féetewu ko kaw laa ilaha illa allah amul dara lu ko féete kaw moo tax mu ne ginnaaw loolu de amul dara ci sama jëf yi lu ma gina yaakaar lu ca sama borom mooy yaakaar bu rafet ci sa borom mooy muy ci guddi goo xamante ne nii maa nga ca arme jusqu'aux dents yor samay samay samay bouclier asamaan si daal di may tiim mooy suuf ak taw bi waaw taw bi wa te asamaan si te hullu nii muy taw nantaziru subha ñu taxaw fa di xaar fajar hatta nughira ba kala ñuy songu alal kuffaari ci yéeféer yi loolu mooy ginnaaw shahaadatu an laa ilaha illa allah mooy sama jëf ji ma gën a yaakaarul fa sama boroom mu ne leen mu ne ña fa ne woon ida ana mittu fanzuru fi silaahi wa farasi faj'aluhu 'uddatan fi sabilillah waaw mu ne bu ma génnee àddina xool leen sama jaas yi ak sama fas wi may doon xare ak sama jaas yi ma doon xare yooyu yëpp jël leen ko ngeen def ko ci ci mooy ci euh, euh, arme yi nga xam ne moom lañuy yi ñuy waajal armes yi fi ñu leen teg ngir bu xare jotee yi ñuy dem di jëli voilà boole leen ko ci armure yi na ki nga xam ne pour ci euh, jihad loolu laa bëgg ci yoonu yàlla ngeen def fa sama lépp degal leen ma ko foofu mara Seydina Xaalid ibn Walid bi mu tuubee dafa joxe léppam ngir borom bi moo tax yonent mi alayhi salaam bi ñuy laaj azaka yi di taral no di ko kii di laaj Seydina Xaalid ak ñoom Seydina Abbaas ak ñooñu yonent mi alayhi salaam comme nee ci saxe yi mu ne mu ne yéen da di tooñ Xaalid da ngeen di tooñ Xaalid ndax Xaalid dafa jël moom alalam ay yéere xareem mag lépp da koo def ci yoonu yàlla kon kooku ñëw di ko laaj naan ko génneel asaka loolu tooñ la <laughs> mu ne yéen tadlimuna xaalidan ndax moom dafa jël léppam def ko fi sabilillah kon kooku du ku ñuy ñëw naan ko kaay joxe asaka yonent ma lay saar saam la waxoon gaay moo tax mu doon wax ni'ma sayfun min suyufillah ni'ma axul ashira yonent ma lay saar naan kii jaasi la ci jaasi yàlla neema as këy ak baax axul ashira mbokk mi muy mbokkaale jegewaale yi di seydinaa Xaalid ibnul Walid ak baax moom imaam ibn no abi zinaad radiyallahu dafa soloo ci xadiis boo xam ne mursal la mu ne seydinaa Xaalid ibnul Walid radiyallahu boo demee lii nii boroom al isti'aab di imaam ibn abdul bar nettali na ko mu ne sëy ci lalu faatoom dane dafa dafa jooy euh, mune ne laqiitu kaza wa kaza fi jasadi shibrun illa wa fiihi darbatun bi sayfin aw ramyatun bi sahmin wa haa ana amuutu ala firaashi hatfa anfi kama yamuutu al-ayr fala naamat a'yunul jubanaa la la la Allahu akbar Seydina Xaalid ibn Walid mu ne laqad laqiitu kaza wa kaza zahfan mu ne xare ñaata xare kam ñaata ci xare laa fekk ak lu ne daj naa ko ci xare yi lu ne loo yaakaarul lu ne rek yow nag maa gisul moo tax luy dalaate nit lu dul dee ci xare dal na mu ne sama yaram wii ngeen di gis amul benn ampa booy teg teg sa baara sa loxo bi noonu ci yaram bi lu dul ne lu toll ni chibre lu dul ne diñ fa gis dóor boo xam ne dóorub jaasi la walla xeej buñ ma sànni waaye malgré loolu lépp faatuwuma ci xare wa haa ana amuutu ala firaashi hatfa anfi kama yamuutul ayr mu ne waaye malgré tout ça maa ngi nii di faatu sama kaw lal maa ngi nii di faatu sama kaw lal comme ni nga xamante ne nii noonu la <laughs> mbaam bi faatoo rek bu newee ci fiñ ko yeew mu toog fa ba faatu waaw mu ne falaa naamat a'yunul jubanaa kon yal na bum nelaw ragal mooy bëtu ragal yi bëtu ragal yi yal na buñ nelaw mooy loo ragal mooy boo yaakaare ne dem ci xare mooy tax nga dee man maa ngi nii Xaalid ibnul Waliid man moom fa xare ya tare laa doon ne fa gën tàng ci xare yi te maa ngi nii bu ma mujje sama kaw la laay faatoo waaw moo tax Seydina Umar ibn al-Khattab mu ne bi mu génnee àddina mu ne raximallahu aba Suleymaan kaana ala ma zananna ndax euh, euh, euh, Seydina Naafi' dane lamma maata Xaalid lam yada illa farasahu wa silaahahu wa ghulaamahu bi nga xam ne ci la génn àddina moom Seydina Xaalid ibn al-Walid comme ni ko imaam Ibn Sa'd solool radiyallahu anhu bi ñu xoolee lim bàyyi fasam lañ gis fas la fa bàyyi aw fas ak arme jaasi doon yor ak benn jaamam bu ko doon liggéeyal seydna Umar ibn al ne raximallahu aba Sulaymaan yàlla na buur yàlla daldi yërëm ki nga xam ne mooy aba Sulaymaan di seydna Xaalid ibn al ndax moomkat kat kaana ala ma zananna moom nekk na ci li nga xam ne njortu goog lañ amoon ci moom mooy ne malgré jële naa ko fi ndax alal jam doon joxe sans digalu xalifa yi xalifa bi ak di di def yoo xam ne du ci du ci xaar ndigal surtout côté boobu mooy ne lam doon def nekkul woon koo xam ne enrichissement personnel la doon def hein kooku deful woon enrichissement personnel te njortu googu laa amoon ci moom kële mbir mi mbir mi mbir mi mooy dafa waroon di laaj ndigal man loolu laa gisoon waaye nag nekkul woon loo xam ne da ko doon def ngir boppam kon yal na ko buur yàlla yërëm moom de kaana ala ma zananna mu ngi woon ci li nga xam ne moom lañ yaakaaroon ci moom moom nag kon ci noonu la génne àddina moo tax di nekk jàmbaar ju kawe l'an 21 fële ci Homs moom lañ naan Homs tey actualité oblige fële ca Syrie Hims Hims la gaa yi naan Homs anglais yeeg français yeeg ñaañu Homs mu nekk sang bi mu doon moo tax Seydina eh, borom Siyar A'lamun Nubala bi muy commencé tarjamaam dana kii mooy sayfullahi ta'ala Xaalid ibn al-Walid ibn al-Mughira ibn Abdillah ibn Umar ibn Makhzum ibn Yaqaza ibn Ka'b mu ne kii mooy sayfullahi ta'ala wa farisul islam wa laythul mashahid as-sayyidul imam al amirul kabir qaa'idul mujaahidiin abu suleymaan alqurashiyul maxzuumi almakki wabnu uxti ummil mu'miniin maymuunata bintul xaaris radiyallahu anhuma mu ne imaam eh, eh, az-zahabi rahmatullahi alayhi mu ne kii mooy xaalid di doomi alwaliid alwaliid di doomi almughira almughira doomi abdullah abdullah di doomi umar Omar di doomi Maxzum Maxzum di doomi Yaqaza Yaqaza di doomi Ka'b mu ne sayfullahi ta'ala mooy jaasi yàlla ju kawe mi yàlla mu kawe mi kii mooy jaaseem wa farisul islam mooy le cavalier de l'islam wa laysul mashahid mooy gaynde sibi yu xare yi as-sayyidul imam mooy sang bi nga xam ne imam la woon al amir jiit la woon al kabir bu mag ba qa'idul mujahidin moo newoon moo newoon le lieutenant le dirigeant de tous les mujaahidoon allahu akbar kama ra'ayna fi zaman as-siddiq abu suleyman dàkkantalam moo doon abu suleyman ah al-qurashiyu bokkoon ci ko ju quraysh al-maxzumi ci waa banuy maxzum al-makki dëkkoon fa nga xam ne ko ju makka wabnu uxti nekk doom sëru yaay jullit ñi di Maymuna bintul Xaarisi al-Hilaaliya radiyallahu taala an moo tax imaam al al al al euh, euh, kii ne imaam euh, az-Zahabi ba léegi mu ne mu wax ne xoolal rek xoolal ci ay bokk na ci ay jalooreem mu ne. <laughs> mooy li yonent mi mu ne mu ne mu ne mu ne moom shahida al fatha wa hunaynan wa ta'ammara fi ayyaami nabi wa tabasa adru'ahu wa la'matahu fi sabilillah wa xaaraba ahla ridda wa musaylimata wa gaza al iraqa wa istadhara thumma ikhtaraqa al barriya as-samawiyya bi haythu innahu qata'a al-mafazata min hadd al-iraq ila awwal ash-sham fi khams layal fi askar ma'a wa shahida hurub ash-sham wa lam yabqa fi jasadihi qaydu shibrin illa wa alayhi tabi' ash-shuhada allahu akbar mu ne moom shahida al-fath fekk na fathu Makka wa Hunaynan fekk na Hunayn wata amara nekkoon na njiit yonent bi alayhi salaatu salaam def na ko mu jiite fii ayyaamin nabi ci jamono yonent bi alayhi salaatu salaam waxtu bi sa waxta ba sa adroahu mu jël ay mbubbu kongam ak lamatahu ak jaaseem armeem yépp mu def ko ngir buur yàlla nga xam ne buur yàllaa ko moom moomu ci dara ci yoonu yàlla wa xaaraba mu xarek ahla ridda wa ahlu ridda wa musaylima ak musaylimatul kazzab wa ghaza al mu xare waa Iraq wastadhara mu féete kaw ñoom ñëpp su maxtara jóge foofu al-bariyatu samawiya mu gaaw dafa def benn exploit boo xam ne mooy comme si genre loolu ci karaamaam yi la bokk ndax fi mu jóge Sham euh, Musaylima fële ca euh, ca ca Yaman jaar Sham réglé non Yaman euh, waa Iraq réglé foofu waa force perse dem fële mu ne loolu mu def ko entre Sham ak fële ci loo xamante ne nii ci cinq guddi ànd ak armée boo xamante ni nii mu àndal fekke xuruba Sham yi mu ne te desul ci xar ci yaramam lu dul lu toll ni xiidu chibre lu dul ne lu toll ni ampa biñ la waxoon que ne am na fa benn mark boo xam ne mark shuhada u mooy jam-jam wala dóor dóoru xeej moo tax mu ne wa manaqibu azira ay xar baaxam moom dañoo xazira dañoo baree bari ba nekk fi di ko lim yàqub lim la mu ne amarahu siddiqu ala sa'iri umara'il ajnad seydina siddiq def na ko mu jiite toutes les armées armées yi bi yépp mu jiite ñépp comme ni ñu waxoon chef d'état général des armées wa xaasara dimashq mu daldi moom moo siège mu siège Dimashq mooy Damas faftataha huwa wa Abu Ubayda ñoom ñoo ubbi Damas Damas gi ngay dugg tey fële ñoom Bachar nekk euh, al Asad ñoom ñii ñoo tax du lisaan fa ah. moom ak Seydina Amir ibn al-Jarrah ñoom ñoo ubbi Damas ñoo fa dugal lislaam mu ne xoola ci teg te foofu la ñuy jeexale mu ne insha allah aasha sittina sana mu ne Seydina Xaalid ibn al-Walid moom Seydina imaam az-Zahabi mu ne aasha dund na sittiina sana soixante ans wa qatala jamaatan min al-abtaal wa maata ala firaashi soixante ans am yooyu wa qatala jamaatun mu xarek mbooloo rey mbooloo min al abtaal ci ci ñi nga xam ne c'était pas des tappetans des héros ay ponkal yoo xamante ne nii ñoom rek mën nañoo changer tournure guerre ay ponkal ay jàmbaar la rey ci xare ñu baree bare ñu bari jamaatu min al-abtaal waaye malgré tout ça wa maata ala firaashi ci kaw lanam la génne àddina comme moom ni mu ko waxale boppam kon mu wax li Seydina Xaalid ibn Walid waxal boppam falaa fële na ne falaa naamat yal na bum nelaw ayunul jumana bëtu tàppet yi bëtu yambar yi bëtu gaa yi nga xam ne dañuy yox yoxi mu ne fii nag imaam az na ne fala qarrat yal na bu mu bu mu bu mu sedd ayunul jumana bëtu ñi nga xam ne ñooy ragal yi ñooy ñi nga xam ne lu ne tëll ñu daw bu xare amoon kenn du leen fa dégg ndax jàpp nañ ne foofa fala déegane te bu doon lool rek la Seydina Xaalid ibn Walid nee na man moom fu ne dem naa fa foo xam ne dee manoon na ma faa fekk waaye maa ngi nii di dee sama kawlal kal'ir kon fala naamat ayunul jumana kon kooku mooy Seydina Xaalid ibn al-Walid kon ni gën a dëgër inshaa allahu taala Hims la génn àddina la 21 ginnaaw gàddaayu Yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci jamonoy Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma wa anna bihima wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahu maskanahuma wa ma'waahuma